ndax bëggeel ndax yërmande gu rëy gi ko borom bi defal bi mu amal doomam borom bi nag dañu misaale walillahi masalul ala yonent waaye sa saam ngir jegeñal ñu ñu ñu ñu xaw a tuuti waaye du lu ñuy dat parce que c'est impossible du lu ñu mën a daj waaw waaw ar rabbu rabbu wal abdu abd waaw borom bi mooy borom bi jaam jaam la waaw réalité daf ñoo ump loolu moo tax az-zaatul muqaddasa loolu mbindeef manu cee accéder waaw réellement ba peeg ko c'est impossible wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi waaw du ngeen peeg lenn loolu mën na ne <laughs> loolu mënu la nekk waaw la yudrikuhu al-absaar wa huwa yudriku al-absaar borom bi gët yi duñu ko peeg te moom mooy peeg bët yàq boroom bët ya kon kooku yeneen lay sasam di ñu di ñu jege ñal loolee ne mën nañoo ci mose dara ci yërmande yàlla xam ci dara ndaw si cofeel gi amal doomam ji mu doon wër ba ni mu ko gisee ni mu ko tafe ci boppam rek jox ko weer wi allah nga xam ne daw gi yërmande la taf gi yërmande la ween bi koy sexal yërmande waaw léegi nag mu ne saxaaba yi est yaakaar ngeen ne ndaw sii nii dina jël doomam ji sànni ko ci safara ñu ne ko loo mukk wax nañu ko ci yàlla du ko def <laughs> mu ne nag borom bi nag moo ëpp yërmande ci jaamam yi ka ndaw si kon wee sa waay ñun du ñu yaakaar allahu akbar allahu akbar ay way yàlla way <laughs> allah mooy yéen yaakaar lu leen teree dee ci yaakaar kon ah kon nag mu ngi noonu kon kay jaamam yi surtout jaamam yi rawatina ñi nga xamante ne borom bi ñëpp la yërëm yërmande yàlla ñëpp la laal <laughs> waaw ñëpp amul waxoon naa la benn particule ci kaw suuf mbindeef ak lu du loo xam ne daa am inanimé la wala animé loo xam ne day dund bi wala ndundut la ndundit la wala loo xamante ne nii chose la wala yu mel noonu lu dul ne yërmande yàlla mooy daw ci biir mooy tax mu yëngu moo tax muy am moo tax mu nekk waaw ñi koy jaamook ñi ko moy waaw moo taxoon mun a war rahmati wasi'at kulla shay sama yërmande gisoon nañ ko bi ñuy tàmbali dafa daj lépp lépp luy say rek mu ngoog waaw waaye fa sa fa sa aktubuha lilladina yattaqun la ca gën particulier la ca gën a ca yërmande ga dinaa ko bindal ñi nga xamante ne nii ñoo ma doon ragal di topp samay ndigal tey sori samay tere waaye tekkiwul na yërmande gi yàlla képp jullit ñi kese lañu ko doon ragal xam nga boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñenn ñi dañu naan la fii lii mooy yawmal qiyam mooy yërmande gi fii ci àddina pour ñëpp la loolu moo tax nga gis ñenn ñi di firee ne arrahmanir rahim mooy arrahman mooy ki nga xam ne mooy yërëm waa àddina bu yërmandeem àddina yar arrahim nag boobu moom ngir ñi nga xamante ne ñoo ko gëm kese ëllëg la loolu waxoon nañ la ci tafsir allégé yi nekkuñ fi di ko ci di ci taxawaat te ne loolu insha allah gën loo dëgg ko doon li ko doon waral loolu ko waxoon nañ la voilà voilà li wane ne borom bi nee na yowmal qiyam ne rahman àddina kese lay daw bu dee yowmal qiyam rahim moo fay daw te loolu pour julli ñi la loolu laa ne la loolu loolu lu dëgër même bu dee am na borom xam-xam yi koy wax rahmatullah alayhi voilà loolu leeroon nañ la fay foofu nee nañ la loolu su yàggul ko wax ay dix minutes douze minutes moom loolu dama nga déglu ko insha allahu taala léegi mooy euh, yërmande googu àllaaxira day daw bu dee ci jullit ñi loolu la ñu bari di waroon xam-xam yi di wax ne pour ñoom kese la mais loolu fasa ak tubaa mooy la gën jagoo ci ñoom ci yërmande googu mooy gi tax nga dem àjjana nekk ci daaru naimi këru kéewal ga waaw boobu moom ngir ñi la ragal la mais quant parce que xanaa xamoon ne yéeféer yi ñoom seenu dugg safara xeetu yërmande yàlla la fay dama xool la la wax rek nga xaw a yaatal sa bëj mooy da jàpp ne <laughs> ah ah mbugal <laughs> xam nga yow dégg nga tubaab tubaab bi naan kii aime bien châtie bien <laughs> ku bëgg bu baax buy bantal léeg-léeg day bantal bu baax ndax sopp ko mu sopp moo tax waaw mooy walillahi masalul a'la borom bi imagine yonent bi saa saa nee na gaa yi am na ñoo xamante yéefar yi dañuy nekk biir safara di laaj di di woo borom bi yaa man naanoog yaa xam naanoog yooyu <laughs> loolu di tànn turu yàlla mi nga xamante ne bi ñëwee ci kaw suuf dañ ko doon weddi ne amul bu ñuy woo woo seen xërëm yi wala woo seen seen statut yi wala woo seen bopp ak seen seen seen idéologie teggi yàlla ci dundugee yëpp lu tax parce que fii dafa neexoon moom laa doon wax ne yéeféer ajjana approprié wul ngir moom parce que ajjana moom bu fa ne woon yëgadi gi nekkoon ci lay continuer moom fi mu mën jaamoo yàlla di dellu ci yàlla il faut mu metti moo tax suñu boroom doon wax naan yéeféer yi xool leen rek bu leen durru laay laye wala ñu dem ci géej <laughs> après affaire yi sàmbara quoi mooy am benn euh, gaal gi war a këpp hein leen laal lu ñuy wax dañuy woo seen boroom waaw dañuy woo seen boroom muxlisiina lahu diin nag daal koy boroom bi lañuy woo daal di koy sellal woo ngañ koy woo waaw fa ida rakabu fa ida rakibu fil fulki da'u llaha mukhlisina lahu ddin waaye falamma najjahum ila al bar ida hum yushrikun allahu akbar mu ne gaa yi waree ci gaa yi foo xam ne amul sooy wàcc ngir nit ba waaxi yi daal ngay waaji suux laa illaa façon ñaan bu ne dinañ ko man daawullah ñu woo yàlla di ko ay way xaw sooy xaw yàlla nañu boroom bi dimbali ci lii yàlla nañu boroom bi muccal moom koy bu ñu mucca sellal ko nag muxlisiina lahu diin sellal ko ñaan dañ koy ñaan ngir mu subaleen waaye falammaa najjaahum bu leen muccalee ilal bari indi leen ci ci jéeri ji ñu teer ci jàmm ida ca saasa gum yushrikuuna mi commencé koo bokkale naan waaw moom kay bañ demee sama maaman bi moom xamoon naa ne wala sama téere bi mu ko gënee seere wala boog nangam ak nangam dem dégg nga dañuy sargal yàlla ya ñii leen sobe ci lee takat ba mu ñàngee kañu mooy seen borom tabaraka wa taala wal iyaadu billah waaw loolu lépp mooy ñoom <laughs> ñoom noonu lañ doon def waaw yéeféri noonu lañ doon def mooy lan parce que ñoom bu mettee lañ xam waaw bu mettee moo tax xattaa ate yi nii my god gi lañuy dóor de <laughs> bu dee anglophone la my god gis na mu mbir yi mettee léeg nga gis surtout gars waroon na leen a yee waa BVA lañ tudd BVA BVA bureau d'enquête d'analyse bu France bi nga xam ne bu dee jëyee avion a'adana min bu amee avion bu daanu wala accident d'avion wala hélicoptère yu mel noonu ñoom ñooy def enquête yi waaw waaw di recherche boîte noire yi li nga xam ne ci avion bi lépp loo xam ne moom la pilote bi doon wax ak bruit yay jóge ci avion bi ak waxtaan yay am ak wax yi am ci biir lépp lay enregistré boîte noire yi moom lañuy ñuy njëkk a trouver chercher buñ ñëwee gisuñ ay débris waaw gis avion bi tas moo xam ci géej gi la dugg wala daa dal ci montagne wala nangam dañuy faire le tour li leen gën yitteel ginnaaw sauver nit ñi bu ñu xamee ne mënatuñoo sauver kenn ñépp faatu na li leen gën a yitteel après seet kooru nit ñi mooy boîte noire yi mboyat bu ñuul boobee nga xam ne mooy enregistré dina sax lépp loo xam ne moom la ci avion bi bruit bi ci doon jóge wax ñu ci doon tukkee gi yépp gis nga loolu minute yooyu nga dégg gaa ay yuuxu ngay dégg ay jooy ay yenn ñi mon Dieu my God ak yu mel noonu ngay dégg waaw waaw mooy di dellu ci yàlla te pourtant boo mayul gaa ñoom ñëpp ay athée lañ woon moom laa la naan fan wi nga woo gisee da gis gaa yoo xam ne fii lañuy nekk ñu naan ay kii lañ people ay acteur wala ay ñu ñu xam lañu nga xam ne ñoom dañuy woote ne ay laïc lañu gëmuñu dara waaye daal foo ci gis ñu bari dañ naan la bu ma faatoo nag nañ ma yóbbu Notre-Dame de Paris mooy église ba ñu jullee ju kii leen defal leen affaire yi après bu leen di insémirer mooy taal seen seen seen seen seen corps seen yaram daal di koy taal jël benn park bi sànni ci géej gi benn ci géej bi wala nangam denc ko fenn def ko ci pot de fleur ak wala parc sangam loolu même bu ñuy wax loolu dañuy gis <laughs> ñuy delluwaat ci lële mooy ñooñu dafa nekk nit ñoo xam ne bu ñu gisee dee di jege ci lañuy ñuy commencé di xalaat yooyu mais est dund gi fii kese la yam <laughs> ndax loolu lépp lan lañ ci bëgg a wax yéeféer yéeféer buy neex day yëgati borom bi leen bind moo leen gën a xam alaa ya'lamu man xalaq moo tax moo bind ci jaam yi sëq ne nii safara lañ jëm àjjana lañ jëm wala ubaal yi jàpp ñee ne safara wala ubaal yi te loolu ci xikma la ko teg waaw ci sañ-sañ la ko teg xam ne ci ñoom ñoo xamante ne nii ñi dem safara boo leen yóbbee ñoom du ñu approprié wuñ àjjana du seen affaire parce que ay jéggi di avi fi ñu mën a delloo ci seen borom di tudd yàlla naan yaa maaliku ud'u lana rabbak ay ñoo xamante ne naan rabbana akhrijna minha ay woy borom bi nga dégg ñuy wax di tudd turu borom bi te loolu lu ko gën a te boo leen fa génne woon ñu weddi moo tax bi ñuy wax naan boo ñu delloowee yonent suñu borom ne waxuñu dëgg de boo leen delloo woon waaw dañuy dellu ca lañ ñëwoon wa innahum la kaadibun te ñoom ñi ay expliquer kat lañ waaw li ñuy wax <laughs> waxuñ dëgg waxuñ dëgg booy wax ñu naan la non non ñun boo ñu delloo woon non moo tax suñu waroom ne walaw ruddu gis nga gaay bu ñu leen delloo woon la aadu lima nuhu an wa innahum lakaadibun waaw yawmal qiyaam dañuy dem ba lañ doon wejj feen ci ñoom bal badaa lahum maa kaanu yukhfuuna min qabl ah waaw na ko commencé woon walaw tara id wuqifu ala an-naar kay boo gisoon ca suuratul an'aam id bés ba nga xam ne keroog wuqifu lañ leen di taxawloo ñoom ñëpp ala naari ñoom yéefér ca buntu safara nag ñu war faa dugg fa qaalu ñu naan yaa laytana way way way aka neexoon waaye nu raddu ñu dellooñu wala nu kaddiba bi ayati rabbina te doonuñu woon weddi comme nañu ne woon ci suuf doon weddi suñu aayaay borom wanakuuna bu ko defee ñu bokk minal mu'miniin ci ñi nga xam ne ñoo gëmoon yàlla bañoon a bokk ci ñu ko weddi suñu boroom ne lii lépp ay dóor la rek ay wax la waaw ñoom dañuy wax kese waaw tilka kalimatu lii wax la joo xam ne moom huwa qaa'iluha moom moo koy wax nii rek <laughs> waaw li am bal li am badaalahum daa feeñ maa kaanu yukhfuuna min qabl waaw walaw ruddu suñu waroon ne wat naa ne gis nga bu ñu leen delloo waatoon àddina la aadu kononte kon ñu dellu limaa nuhuu anhu lañ leen doon tere muy kéefër wa innahum lakaadibuun ñoom dañuy expliquer yéefér yi dañuy expliquer waxuñ dëgg waaw ndax fii ci àddina ñoo naan wa qaalu illa xayatuna dunya wa ma nahnu bi mab'uthin waaw looy <laughs> wax fii ate yi mboolem ate yi gaa yëpp yi lañ lay wax waaw ma qaalu ñu nga naan in hiya bu ñu kenn rey laa wax bu ñu kenn fotongala ki ajjanaa ki sawaraa ki beneen vie de l'au-delà waayow topp leen nele waaw ba pare di menacer ñu koy wax waaw di leen xoñoñal di leen sonal ci dëkk bi parce que lan qaalu rabbuna allah waaw dañ na rek borom bi mooy suñu mooy suñu borom allah la tudd bi ñu war a jaamu di ko déggal di ko jaamu waaw waaw te moo ñu war a wax ni ñuy dundee gaa yi ne nag loolu lu tax ngeen ko fi wax waaw ba pare naan in hiya lii nekkul illaa xayaatuna dunya suñu dund bu jege gii la tey jeex wa ma nahnu bi mab'usin kenn nañu du dekkil di ñu yebal dañu dekkil ëllëg amul waaw léegi ñooñu loolu lañ gëm moom lañ doon wax fii boo ndax lan ci xéewal lañ noonu boo leen yóbboo àllaaxira ñu gis sawara commencé naan lii mais borom bi nee na boo leen delloo woon ñu dellu ca lañ leen doon tere wa innahum la kaadibuun kon loolu fay lii lépp la ngeen leen ci bëgg a wax mooy yéeféer bi kon ci biir safara la mën a nekk di dellu ci boromam te lépp lu lay delloo ci boromam <laughs> am na genn positivité ku ci nekk même bu dee ne mbugal la gu tar waaye mooy waa ji ci noonu lay delloo ci yàlla waaw noonu lay delloo ci yàlla mooy bu tawul day fàtte boroomam te borom bi nag dañoo bind comme li waxoon wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma jaa jinne ak nit lu dul ngir ñu jaamu ma ñu jaamu ma jooj nag mooy toroxlu ngir man wàcc ngir man di ma wéetal di ma woo man dong comme que nag yéefir bi bu nekkee ci lu neex moom du mën a def lool te objectif li yàlla taxoon mu bind jaam yi moo doon ngir ñu jaamu ko te lool dina am <laughs> moo tax borom bi yóbbu leen foo xamante ne par force dañ koy jaamu muy safara foofu kenn du fa woo bàyyi kenn du fa woo ndey kenn du fa woo benn xërëm robbana la wax waaw ay way suñu boroom waay waay suñu boroom waay génne ñu fii waay fii tarde de waaw kon ñoom loolu façon xéewal la xéewal la goo xam ne yërmande yàlla la bu leen defal ah nag daa ànd ak côté bu wex muy duma yi voilà yi nga xam ne moom la ñuy aqaari bi yeeg ah ak yi nga xamante ne yu tàng yeeg maa um ak ak ak ak dëgg yeeg yooyu ak yu tar yooyu ak seddaay bu tar ba tàngoor bu tar wi ndax ñoom loolu borom bi daa def ne ñooñu noonu lañuy delloo ci moom loolu nekk le fait ngay tudd sa borom façon xéewal la façon yërmande yàlla bu la la la moo tax dañu complètement ci waa ashabul jahim non <laughs> voilà <laughs> moo tax yërmande yàlla lu doy waar la xamuñu ci tus duñ ci laal dara ump nañu waaye yeneen bay saasaam am na ay junj yu ñu jox ngir mosal kon nag ngir won ñu bu leen bu leen désespéré wu bu dee ndaw sii yéen ñi gëm yàlla ndaw sii du faat du du sànni doom ji ah, ci safara si borom bi nag moo ko yërmande waaw borom bee ko yërmande ci jaamam yi que ndaw si yërmande gi mu am ci doomam yi Allahu akbar léegi nag bi ibaadihi bii boroom xam-xam yi dañ ne léegi ginnaaw lool ah mooy bi ibaadihi lallahu arhamu bi ibaadihi boroom xam-xam yi dañ ne bi ibaadihi mooy ñu ko gëm waaw ñu lu ci te li koy wane loolu mooy ñi nga xam ne ñoo faatu ci l'islam comme li al imaamul xaafiz wax rahimahullah mu ne bi ibaadihi ka anna al muraada bil ibaadi huna man maata ala al islaam wa yu'ayyiduhu maa axrajahu ahmadu wal haakimu min hadiisi anas radiyallahu anhum annahu qaala marra nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam fi nafarin min ashaabihi wa sabiyyun ala tariiq falammaa ra'at ummahu wala falammaa ra'at ummuhu al qawma xashiyat ala waladihaa an yuuti'a an yuuti'a ah, ala wa an yuta voilà fa aqbalat tas'a wa taqul wa taqul ibni ibni wa sa'at fa axadat fa qaala alqawmu ya rasula allah sallallahu alayhi wa sallam ma kanat hadhihi li tulqi ibnaha fi nnaar fa qaala la wallah wala allahu bi taarixin habibahu fi nnaar al <laughs> imam al hafiz ibn hajar ne mu ngi mel ni bi ibaadihi bii lallaahu la arhamu moo gën a yërëm nag jaamam yi mel na ni jaamu ñi ko gëm te génn àddina ci ngëm yàlla lay wax te lool li koy dëgëral mooy li al imaamu ahmad ak imaamu hakim an-naysaburi rahimahullahu taala daal di solo jële ci xadiis sayna anas radiyallahu anhu mu ne nent bi saa saam dafa romb ànd ak saxaabaami ci benn mbo ñu nekk benn mbooloo léegi am benn xale boo xam ne mu ngi woon ci yoon wañ war a jaar yaayam seen nit ñi ñi am na yeneen trois cent ni ñu baree di ñëw te doom jee ngi ci yoon bi moom mu ragal ah, moo xam fas bu dee gëléem lañ waroon ay fas ñu daal di koy jóg gi doomam gi yaay ji seen li ko rek daw waaw danaan ibni ibni sama doom sama doom mooy def leen daal nga taxaw leen ma gaaw ko bala ngeen a jàll bala ngeen koy dëgg waaw daw rek daal di agsi rek jël ko daw waaw rek toxal ko léegi nag nit ñi saxaaba ya radiyallahu anhum ne saa saa est-ce si mu ngi dal mooy lim leen laaj moom ci ndaw si moom lañ ko laaj fële <laughs> est si jël doomam ji sànni ko ci safara yonentu Yàlla saa saa am ne mukk waaw waaye nekkul allahu borom bi bi taarixin bi sànni habibahu soppeem bi fi naari ci safara mu ne fat ta'biru bi habibihi yukhrijul kaafir waaw lii yonent bay saa sànne borom bi du sànni soppeem ci safara loolu day génn piéefi ndax soppeem manula nekk lu dul ko ko gëm waaw mu ne wa kaza man sha'a man mimman lam yatub min murtakibil kabaa'ir waaye naka noonu it lay duggaale képp koo xam ne même mooy gëm yàlla la waaye di def bàkkaar yi mag kooku borom bi mën na cee dugg bu bokkee ñi nga xam ne moom def na ràmmu leen wala def lu tax du ñu dem fi nga xamante ne mooy sawara daal di dem àjjana mu jéggal leen kon nag mu ngi noonu li mais wax nañ la sànk ne lii mooy li gën jagoo ci yërmande gi sinon yërmande gi ñépp la waaw te yërmande yàlla boobu moo tax jaay di fi am dara bi waaw yërmande yàlla gi mu am ci jaam yi moo tax mu leen di xéewal te xoolu ci yow ban carte d'identité nga yor carte d'identité iman nga wala am carte kaafir borom bi xoolul loolu waaw borom bi li muy joxe addina gi xéewal yi mu fiy def lépp nekk ci tukkee ci yërmandeem gu yaatu bi waaw wa saxxara ko maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jami'an minhu borom bi ne maa leen tàggatal mbooleem li nekk ci asamaan yeeg suuf yi lépp tukkee ci moom muy xéewal gu ma leen defal mais loolu seetu ci xaj defu ci xaj ak seen yërmandeem boobu da koo defal ñëpp waaw boo seetee sax yéefar yi léeg li ñu ci am jullit ñu bari amuñu ko ci waaw mooy borom bu xool ci yooyu sunnatallahi fil dafa am yoo xam ne ci suuf si noonu la borom bi doxalee waaw waaw kon nag affaire bi mu ngi noonu mooy te bu àllaaxira it wax nañ la ñoom façon yërmande ji ngi ñu am sauf que day ànd ak ak tartar xeetu tartar ak sànjum yàlla moo xam ne côté boobu lay féetale kaw ci seen kaw waaw kon nag mu ngi noonu le kon lii nag yaakaarul na lool ngir képp koo xamante ne nii mooy aji ngëm yàlla waaye yéeféer bi sax lii da koo war a yaakaarloo waaw <laughs> wara dinañ ko dinañ ko gis ci biir yeneen xadiis yi ñëw insha allahu taala que ne yéeféer bi boo xamoon la nekk fa yàlla ci yërmandeem gu yaar konoonte kon moom moom moom moom moom du désespéré woon ko moom mooy yow ajjana day jàpp ne moom ajjana moom maa nga yëgi déen ñoom ajjana moom dinaa fa dem <laughs> waaye it jullit bi bu xamoon la nekk fa yàlla ca mbugaloon yàlla <laughs> boobaa dina moytu tamit loolu dinañ ko gis insha allahu taala kon xadiis bi loolu la dañ ciy gis bokk na ci njàngat yi ñu ciy gis bala ñu jàll mooy di jàngale par les événements ngir nga boroom xam-xam bi mbir yi waruñuy passer ci kanamam comme nii ay mbir yuy romb quoi mel ni ay saxaab ay nuages yuy romb ci asamaan si comme si rien n'est waaw mooy lépp lu xew événement bu xew lu jàpp ne sa anodin man na ci tiire ay jàngat ay jàngale yu muy jàngal taalibe mi waaw xool yeneen tubaab yi saa saa yow ay prisonniers yu ñu rangale yu ñu dajale fenn. benn femme di daw nii di seet doomam gis ko rek tax ko ci boppam rek commencé koo nàmpal mu jàngal leen ci branché leen ci xamal leen ci yaatu yërmande borom bi tabaaraka taala joxe leen misaal ci événement bii xew waaw xew-xew bii waaw mooy bi ak tarbiyatu bil amsal waaye bi al tarbiya bil waqa'i bu affaire yi xewee noonee nga am loo ci jànge ndax borom bi xewalul mbir yi loolu waaw ko la ne kulla yawmin huwa fi sha'n ngir bii bés bu nekk borom bi mu ngi feeñal ay mbir yoo xam ne du yu muy tàmbali waaye yu muy feeñal la waaw kon loolu da feeñal ngir lan ngir nit ñi di dellu ci boppam mel ni danaan jaam bi sama jaam yéen sama jaam yi xool leen xewal naa lii ngir ngeen ñëw ci man waaye ana ban bët bët ba war a détecter lool xam ko mooy bëtu koo xamante ne ku yeewu la boroom xam-xam la te bu ko détecté warula yem ci moom da koo war a waxaare ñi nga xamante ni ñooy taalibe ni ndax moom mafaatiixu xayr ay caabi yiiw la waaw yonent bi alayhi salaatu salaam lii xew mu jàngal leen ci lii waaw wan leen saatu yaatu ki yërmande boroom bi tabaaraka wa ta'aala kon loolu lu am solo la di jàngale par les événements lu xew nga am loo ci mën a tiire loo xam ne man nga co jàngal nit ñi ndax boroom bi kat dara du hasard ci nguuram gi lu nekk rek wa kullu shay'in 'indahu bi miqdaar lépp loo gis lu ne hein lépp loo gis mu xew hein mooy boroom bi natt na ko dogaloon na ko Allahu akbar bokk na ci liñ fiy jàngale mooy li al imaam al xaafiz rahimahullahu taala wax mu ne bokk na ci li nga xamante ne nii hmm, man nañ ko jàngee fii mooy <laughs> que possibilité xool ci ñi nga xamante ne ay prisonnières lañ bu dee dañoo xare daa am diggante jullit ñeek yéefar yi am ay jigéen ñu ñu jàpp xool gi góor gi xool jëme ci ñoom ñooy du lu ñu xaraamal xam nga yonent waaye suñu borom da ne yéen ñi yàlla Ah, wa qul dañ yonent waaye saa saa na lil mu'minina yaghuddu min absaari naka noonu la wax qul lil mu'minaati na nañuy sàdd seenu xef voilà mooy di xool lu xaraam yooyu wala di xool yi nga xamante ne ay awra la dañ koy tere mais mu ne xool ak tamit di xool jigéen boo xam ne yow takkoo ko nga nga fixé ko nii di ko xool walla yow ndaw si nga tiim benn góor nii tiim ko di ko fixé di ko xool te du sa du sa borom kër du sa dara du dara loolu noonu waaw mais mu ne fii dañ ciy jànge xoole ci ñi nga xam ne ñooy prisonniers yi mu ne lu tax mu ne li annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yanha an an-nazar ila al-mar'ati al-madhkura ndax yonent may saa terewul saxaabaan yi ñu xool ci ndaw si te ndaw si ñoom ñépp ko doon gis yonent may saa saa neewu leen tourné te pourtant <laughs> loolu maa ko ci yokk parenthèse fay ngir euh, dëggal li imaam al-Hafiz di wax nii keroog ajja na al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu yonent bi saa salaam da koo supporté ah, teg ko ci gëléem gi mu waroon léegi mu am benn jigéen bi am benn convoi ñëw am jigéen bu rafet bu fa newoon boo xam ne bu rafet la la yaay wax léegi nag al la di ko xool di ko xool di ko xool ndaw si di ko xool moom mu koy xool ñuy xoolante yonent saa salaam daal di euh, seetlu affaire bi. bi mu seetloo lool mu jël xar kanamu alfadlu boppam bi wëlbati ko côté bële <laughs> ba ci yenn riwaay Seydina Abbas baay ji di baay alfadlu ibn Abbas radiyallahu anhuma ne waa yonent ne waa lan moo lan moo tax ba sa sa sa sa sa doomu <laughs> sa sa koy nga nga lem ko ko ne le <laughs> yonent bi alayhi ne ko damaa gis shaabun ak shaabba ah. ma ragal seen diggante wóoluma seen diggante fitna am Allah mooy gis nga foofu da da xoolante gi ñuy def ba yonent bi saa saam tourné boppu alfadlu fële ngir mu xool feneen bàyyi di xool ndaw si <laughs> mu koy xool mu koy xool <laughs> alors que fii loolu la loolu maa ko ci yokk ngir mi gis li tax al imaam al xaafis ibn Hajar di wax lii mu ne ndax fii yonent bi saa am ndaw si. Euh, mooy possibilité xool ñi nga xam ne ay prisonnière lañ waaw parce que prisonnière ki nekk jaam ak ki nekk ku libre bokkuñu àtte de xanaa xamoo ne prisonnière moom du solo mooy jaam jaam ci l'islam jaam bu jigéen du solo moom obligé wul di solo comme ni ñu kii di solo moo tax Seydina Omar ibn al-Khattab doon leen ci euh, menacé naan leen non bu leen soloo ni ñoon mooy euh, ñoom par exemple obligé wuñ di muuru comme ni nga xamante ni ñoom la Euh, ñu ñu ñi nga xam ne du ñuy jàm jigéen ñi dul jàm di wóoroo <laughs> non <laughs> voilà mooy tey même jàm bu góor ak ak ku dul jàm bu góor yemuñu ay àtte voilà naka noonu euh, bu jigéen ñi noonu la moo tax mu ne xoole jëme ci ñoom loolu lu loo xamante ne nii lu ñu teral ndax kan ndaw si yonent bi alei saa salam terewul ñu koy xool waaw mu ne bal fi siyaaqil xadiis maa yaqtadi idnuhu fi an-nazar ilayha waaw mu ne li am ba de sax mooy xadiis bi ni mu ñëwee nii contexte bi ak ni mu niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko nose daal di koy nettalee luy wane ne yeneen tubaab saa saa façon digal la leen ci jox parce que lii le fait que mu ne leen est-ce que aturawna hadhihi al-mar'a tarihatan waladaha est-ce que yaakaar ngeen ne ndaw si mooy. nan ngay laaj nit ñi est yaakaar ngeen ne ndaw si te ñoom lu ñu xool ndaw si ba gis li muy def hein loolu lay wax <laughs> waaw te ndaw si mooy wenn wi la doon génne di jox doom si voilà te xam nga loolu awra la mais yonent eh, xaw voilà kon loolu lay <laughs> lay wax noonu voilà loolu parce que ay prisonniers lañ ay jaam lañu loolu lay wax noonu léegi nag Euh, bon yenn yi gis nañ ko voilà lii mu ngi wax liñ doon wax sànq ne mooy joxe misaal ci loo xamante ne lu ñu man a daj la ngir di euh, di la melale loo xam ne mënoo ko daj mooy yërmande yàlla mën nañu ko def mais yonent bi saa saam di ñu wan yërmande ndaw si yi ñu am ci doomam di ñu ci jox lu ndaw li nga xamante ne mooy euh, di ñu jox misaalu yërmande yi Euh, borom bi tabaaraka wa taala nga xam ne da moom daf ñoo daf ñoo ubb waaw léegi nag mu ngi noonu le kon loolu mu ne bokk na ci liñ ciy jànge moom al imaam al xaafiz rahimahullahu taala mu ne fiihi jawaazu irtikaabu axaffi irtika fiihi jawaazu irtikaabi axaffi dararayn mooy di def boo gisee ñaari mal liñ naan def le moindre mal boo gisee ñaar yoo xam ne yépp a baaxut nga xool yépp a metti nga xool bi gën a woyof wala bi yoo xam ne ñaar yi daal dara baaxu ci mais nga xool bi nga xam ne moo gën a mooy baax yow fii candidat yi nga xamante ne buñ nee léegi dañuy fal président de toute façon ñoom ñaar ñépp wala ñoom ñett ñépp wala ñoom juróom ñii ñépp di candidaté kenn amu ci cent pour cent de wóor waaw wala du baax mais da seet kan moo ci moyen pire comme que yow pire ngeen am moo ñu baaxul mais de toute façon ñoom ñépp ñu yem moom loolu day jafe am na ku ci tamit waaw bu boobaa dañ naa la tànnal kookee voilà loolu mooy qa'idatu irtikabu qa'idatu irtikabi axafi dararayn léegi nag mu ne loolu dañ koy jàng fi lu tax mu ne li annahu sallallahu alayhi wa sallam lam yanha al mar'a an irda'i al atfal alladhina arda'nahum ihtimali an yakbura ba'duhum fa yatazawwaju ba'da man ata'athu al-mar'a ma'ahu lakin lamma kaanat haalatu al-irdaa'i naajisa wa maa yukhshaa min al-mahram min al mu ne kon bokk na ci eh, doxe lenn loo xam ne axaffu ad-dararayni yi nga xam ne mooy li gën ñaar yoo xam ne ay lor la nga seet bi ci gën a woyof waaw médecin bi dañuy ñëw ne la ah yow sa jabet bi day monter te jabet bu gaaw nga yor boo xam ne moom day yéeg ci sa bi nag la commencé di yéeg parce que y'a y'a un un y'a cinq mois affaire bi ci sa bi la nekkoon instant bi lekk na ba lekk ba ñëw sa um bi léegi comment on va faire médecin yi daal di gisee ne ah on va passer par daal di nag daal di war a dagg sa tànk bi parce que bu ñu ko daggul comme ça yemale ko foofu léegi xam nga dagg tànk metti na hein dagg tànk metti na waaye est léegi mais bàyyi jabet bi yéeg noonu ba ni mu lay faate ban moo ci gën a léegi bu boobaa dañ naan kon ni ñuy def mooy nañ jël lor gi dina ndaw mooy dagg tànk ñu dagg tànk bi wal iyaazu billah a'aadana allah léegi mooy comme loolu la mooy mu ne loolu mën naa nekk dañ koy jàng fii lu tax mu ne tax yonent bi alayhi salaatu salaam terewul ndaw si mu daal di nàmpal yeneen jigéen yi xam nga am na riwaayoon dana ndaw si dafa ñëwoon jigéen bu mu kii xale bu mu romb rek da ko doon nàmpal ba ni muy gise nag doomam rek gina téel taw rek taf ko ci boppam jox ko welli mais am na ñeneen ñu jotoon a am nàmpal loolu lay wax nii riwaay yooyu la imaam alxaafis di wax ne na fekk ku mu romboon parce que loolu it mooy ab dararu yu sal dañ ko ci doon gis moom waxu ko waaye loolu am na ci parce que bu neenee ndaw si ween yi da doon metti parce que soow mi daa bari woon ndax daa gëjoon a gis doom ji Euh, muy romb ku mu romb xale bu mu gis liir bu mu romb nàmpal la ba ni muy gise doom ji nañ gën daw teg ko ci kawam daal di koy nàmpal mooy darawu zaal mooy lan mooy diisaay gi ween gi diis ak jam yi muy jam di tàng mel ni luy lakk ndax ween wi soow mi génn mu ñëw le fait que ñu bàyyi ko muy nàmpal ñeneen ñoo xamante ni du ñu ay doomam hmm? loolu mooy ndax lor gi muy gi muy sentir di ko yëg loolu ngir teggi ko moo tax ñu permettre ko yonent bay saa saa ne ko ah non non non bàyyi lee def yow est-ce que say doom lañu ñii ñëpp dañoo nekk say doom mooy wax ko loolu <laughs> loolu imaam indiwu ko mais loolu lu ñu ci mën a jàngale léegi nañ ñëw moom continuer li mu doon wax mu ne kon def li gën a lor gi gën a ndaw ndax yonent bay saa saa bi ngi gisee ndaw si di nàmpal xale yu bari terewu ko waaw te y a ñooñu mu nàmpal ñëpp am ñu ci màgg ñenn ñi daal di denc ci ñeneen ñi ay góor ak jigéen ay liir yu jigéen ay kii yu mu nàmpal yoo xam ne ñeen ñi mën nañoo màgg takkante te bu boobaa mooy xam nga loolu mahram yi am na mooy koo bokkal nàmp amoon droit di ko denc mooy possibilité boobu mooy loolu lu mën a ne la waaw te pourtant retourné saa saa loolu benn façon loolu la mais loru <laughs> eh, terewu ko mu ne waaye loolu la naan ah. mu ne laakin waaye li nga xamante ne mooy euh, xaalatul irba'i naajiza mooy lii nii nga xam ne dafa ta dafa jàmp mu war koo def mooy joxe mooy métti bi muy yëg il faut moom lañ doon wax sànq irtikaabu mooy euh, ab darar yuzal gim doon yëg il faut ne soow bi génn waaw loolu nekk lu jàmp taxaw te li nga xamante ne moom la ñuy ragal bu ñuy bu ñu màggee ah est ce du ñu sëy seen biir te xamuñu ko loolu nekk loo xam ne lu ñu ay lu ñu yaakaar kese la lu ñu njortu ne man naa ne kese la teguñu ko ci lu leer alors que kii nii mooy li muy yëg dafa leer dañ ciy fekk na al al yaqinu la bi shakk mooy lii wa leer kenn du fi dindi naan waaye ñu bon peut que ëllëg lii dina xew yooyu moom teguwul loolu leerul li leer lii kenn du ko fi teggi kon nañu dindi lor lii mu ne voilà bu ko defee looloo tax comme que lee moom leerul te tamit wóorul sax ne dina ñu daal di jéggale loole kon nag mu ngi ne <laughs> ah. loolu mu ngi noone te loolu al imaam ab ibn abi jamra moo ko doon wax ci moom la ko imaam al xaafiz ibn xajar daal toxale ah, am na yeneen yoo xamante ne wax na ko ci waaye bon ah, loolu mën nañ ci yem nii kon ñu gis naal xadiis bi mu ngi noonu wallahu taala alam Euh, gis nga tey fay yàlla xam na ne bi ñuy commencé xam nga lu ma lu ma lu ma yaakaaroon ne lañu ñu a def mooy nga xadiis Seydina Omar bi quatre cent dix-huit quatre cent dix-neuf quatre cent vingt loolu lépp dama jàppoon ne mën nañ ko def ci benn jataay léegi tey waaye gis naa ne euh, c'est plus possible parce que def nañ une ci bii nga xam ne dama foogoon ni lépp nag dinañ ko def te duñu jëlal sax une heure ba loolu laa jàppoon waaye nag bo lii la borom bi dogal kon ñu yem fii bii di ñëw insha allahu taala ñu gis xadis bi ci tegu kon mooy xadis sayna Abu Hurayra de toute façon xadis yi yi ñu wax noonu lépp quatre cent dix-neuf quatre cent vingt euh, loolu lépp ko noonu quatre cent vingt un quatre cent vingt-deux